الله أكبر الله محمدا رسولا ديار الصلاة حي على الصلاة الصلاة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي بعثته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين وكنت رسول الله صلى الله عليه وسلم صفي أبو لبا شيخنا أحمد التجاني الشريف قطب الرباني برزق المختوم تاج عارفين نيو tey nag ci kàttani suñu borom subhanahu wa taala yéen jeexaleeg euh, yéen série émission yi ñu consacré juróomeeli journée culturelle islamique yi ñuy màggale Abul Abbas Cheikhina Ahmadou Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu te coordination des Tidiane du cap di ko def ak mu jot ci jumaay Dakar tabaarkalla di ko def itam ni ngeen ko xamee ci présidence d'honneur yi Cheikh Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh général des Tidianes ak euh, ci teewaay muxaddam yeeg euh, kilifay diine yeeg kilifay tarixa yi nga xam ne yëpp ñu ngi ci réew mii kër yi nekk ci réew mi yëpp kër yi Tidiane yi tabaarkalla ñoom ñëpp participé nañu ren euh, ni ñu ko daan defee it yëpp ren it nemmeeku nañu fa teewaay yi El Hadji Mouhamadou Alpha Seck xalif général Thiénaba ñëwal na boppam ànd ak délégation bu am solo xalaat naa ne fan yële ñu weesu dégg ngeen uh, waxtaan wu am solo mu fa waxtaan uh, xam ngeen ne it uh, ren ñu ko defoon ci patronage yi Hassan II di buuri Maroc ba tax na tubaafakàll yi nekk ci Sénégal def nañu délégation bu am solo ci ànd ak seen ambassadeur ñëw teewi si ko tubaafakàll kilifa yëpp daal teew nañu fa. حجتك بجليل خير فاق الهوى déggoon ngeen itam yaakaar naa communication yi fa amoon waxtaan yi waxtaan yi El Hadj Amadou Seck Diop nayi bi Zawiya Cheikh Hadj Malick Sy bu ak euh, oustaz Maodo Fall bu Mbour dégg itam euh, yeneen discours yi nga xam ne am na fa muy El Hadj Babou Samb bi jiite woon délégation Tidjani Gambie waxtaan yi wax nañu leen ko Khalifa waxtaani El Hadji Mouhamadou Afis Wele bu gaaya di seti maam eh, Cheikh Alpha Amadou Yoro eh, radiallahu taala anhu ak eh, El Hadji Ibrahima Mahmoud Diop ba xam mi def discours de clôture ba inna Alaaji Maalik nee na boo gisee nabi ka annama shamsu tajri fawqa sabati wa fil asirati yajri rawnaqu lisami wal mabasi sukariya wal mabasi sukariya Mamadou Lamine yaa leen gan wujudi bi bi bi bi la la muk mi di njool ma keyaa leen gën wax sadani saamul firaaxi bi marsadi Mamadou Lamine yaa leen gën sanga ba ca Madina wax bi yaa fi maasiri tàkku di laa ilaaha biya fii fii masiidi tàkkudi ku farag yoon nan doomer sa xatu ya wal bi muhammada la ilaha illa urmati sifaati wal asmaa'i Seydi Aji Malik nee na maa ngi julli ci waa ji nga xam ne ba muy dem asamaan moo jaar baytil maqdis jiite fa jun ñaari téeméeri junni yonent téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeent ñoom ñëpp nekk ca gannaaw yonent la Muhammad bàyyi aadama nodd ibrahima liqaam muhammad jiite sidaaji malik nee na salli ala imaamil anbiyaayi bi hurmati sifaati wal asmaayi muhammadin xayrul bariyati la ilaha illa Archi Ibrahima Sakho mu maam El Hadji Eliman Sakho rahmatullahi alayhi bu tëggeej mu fanaane guddi ak di des ci guddi ah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Sidi Baraham la fadda foog aanifan bi Ibrahima der wa qultu lahu alfasan sa ukarriruha ولا سيما لما توفقا اسمكما واسمي برحم قلت له لا قروة أن يكون برحمة معلم الناس لأن أبانا خليل الرحمن qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wajadahu fi sanaa'i saabi'a yaqra'u awlahu jibyaani almuslimiina alladina lam yubaliqu alulama sax sànq dama seeti woon Ibader ma fekk ko muy def loolu ñuy def ci nit ak njaboot gu mu àndaloon di liggéey ba at mi jeex toogoo nañ ma fa diir bi mu àggalee fekk ma xool ña ko wër la la ca xees matul fukk maanaam ñi ñi jële xam-xam bi ci ñoom ma ne ko daal dafa mel ni indépendance bi ci côté xam-xam manqué gis naa ñi la wër kaar mbooloo waaye li ci xees matul fukk waññe naa leen waaye nag du jaaxal kenn am Ibrahima di wax xam-xam aw nit ndax yonent bi nee na guddi gi ñaan nga romb na maam Ibrahim mu ngi sol tengaadu wurus bu rëy doomi jullit yi jotul woon a dal jàng di jàng wër ko mu di leen jàngal Ibrahima Jóob ñëwaat jaar ca tànk yooya ma ne ko li yàlla bind góor ñee ci gën góor ñi ñi sàkki xam-xama ci gën ñi sàkki woon xam-xam ñi am xam-xama ci gën ñi am xam-xam ñi bisi ñiy xamlee ci gën kon yéenay bala France bi bu xam bu xamle bi góor ñi ñoo gën ci li yàlla bind góor ñi ña laxas jàngee ci gën ña laxas jàngi ña ci yàlla may xam-xama ci gën ña ci yàlla may xam-xam ñi ñëw di xamle ñoo ci gën loolu moo fi feeñaat yal yàlla yokk sa leer yokk sa xam-xam bi ormati sayidil wujudi wa alimi suhudi daaw waxoon naa fi benn passage aromu minka an tasamaani ci Maulana Ahmed Tijani am ñu xëy ci bureau yi xaw caa jote ngir defe ne dama xaabaabal ci sama wax ne daal alaaji bu dafay duufal Tijaan duufaluma ko kaar dama ko fekk mu duuf duufaay loo xam ne sax mënuma koo wax ponkal yi ma di leen bëgg limal kuñ di sa taalibi ku ci nekk baraaxam xam na ko xam na jëlooreem xam na fu mu jaar kenn ku ne ñoom mën naa diriger réew su nubuwa dogul woon kenn ku ci ne am nga degerey taxawaayu nubuwa wala bokk risala ala jaali arajim ku ne dégg na ko ku bëgg a xam kuy cheikh na ko ko laaj wala nga laaj Muhammad ibn Arabi Damrabi kooku boo ko laajee kuy cheikh bu la waxee nga xam ne bu saaxu duufalu ko de wala nga laaj alaaji Ali Tamaji mbaa nga fexe ba gis Ibrahima Rayahi Tunis nga laaj ko wala nga laaj góor gu mag gu ñuy wax Mamadou Mousra wala Mahmoud Tunusi wala nga laaj Mouhamad Ibn Abi Nasir Alawiyu wala Mouhamadou Fatah tibi Safiyaani laaj ko laajal Ahmad bun Mouhamad Banaani laajal Mouhamad Ibn Ahmad Shair bi Sunusi Cheikh Ahmad Tidiane amoon na bilaalam boo xam ne bilaal xaadimi Seydina Ahmad Tidiane lañ ko doon wax kooku laaj ko kuy Cheikh mbaa nga laaj Abdourahman Barada kuy Ahmad. Cheikh Ahmed Tijani mbaa nga laaj alaaji Ahmed Beniche wala nga laaj Abdul Wahab Beniche Darir wala nga laaj góor gu mag gu ñuy wax alaaji Abdul Wahab Ibn Lahmar wala Moussa Mahzouz wala nga laaj Mouhamadul Xaali boo Taalib wala nga laaj Abou Salaam boo Taalib wala alaaji Ali Amlaach Mouhamad ibnu Ahmed Jabari ak Mouhamad ibnu Abdoulaye Jeylaani ñii ay jëmm lañu yoo xam ne koo ci laaj koy Cheikh Ahmed Tidiane yi di xam ne alaaj yu budda doon duufalu ko dañ ko fekk mu duuf laajal Mohamad ibnu Aksus réew la yoroon kenn ku ci nekk Ibrahima Ibrahima du suq suñu turandoo maag ki dem na ba passé sirratul muntaha ga Jibril yemoon te 33 ans la dund ku jébbalu ci moom ci timis balaa bëre set mooy dem vérifier carnet ñiy dem safara bu ci fekkee si tur far ko te agul Cheikh Ahmed Tidiane fii laajal Abdourahman ibnu Ahmad Zinjiti wala nga laaj Ahmad ibn Abdusalaam Fulaali wala nga dajeeg Mohamad ibnu Rasulullahi wala Aliou Sanwaayi wala ahmad ibn ismail al-Laqati wala nga laaj omar sarbiyu wala sultaan suleymaan mii dina ci dugg ci waxtaan parce que moo di maami xasandaani bi di fi tax a daje bi mohamadul xaamis di maamam di baayam ñu tudde ko xasan awal ndax mohamadul xaamis moo jur mawlaaya xasandaani bi ngeen tudde guddi gi moom mawlaya sultaan yusufa ko jur mawlaya sultaan yusufa abdul aziz ko jur abdul aziz mawlaya sultaan abdul aziz ko jur abdul aziz mawlaya sultaan xasan awala ko jur kon aslan zani ñeenteeli maamam dañ ko tuddi laajal laajal ngande ji ma la wax wala nga laaj Omar Sora bii wala nga laaj boo ishi barbiri wala mohamad bun arabi wala mohamad ibnu suleyman wala ahmad bun daviz wala mohamad alxaafis misri wala moo alxaaji mafdalil saqati wala mohamad almuxtar sinqiti ak bashir ibnu saydil mohamad ak mohamadul xaafis bu zëndiiti bokkul ak bi misri ñii ñoo leen laajoon di nga xam ne abil abbas Ahmed Tidiane du koo xam ne dañu koy jéem a yëkkati yàlla ko yëkkati teg ko fa mu tegu su fekkee nekk ne da nga mënul a gis ñooñu pour laaj leen nekkatuñu maa ngi laa dénku nga góorgóorlu ut buxyatu mustafi di yër ko mbaa misaabu rahma wala nga seet téere bu ñuy wax muniyatul murid wala nga seet sëriyatul xaqi wal intishaar mbaa nga xool xaayati lamaani waa saadatu daarayni jàng ko wala nga fexe ba ñu jàng la kunuusul asraa mbaa nga xool durratul xarida mbaa nga xool kasful ijaab bi mbaa jëy su kafil bokk soo sonnee mënu laa dem ci ñoom nga seet miftaawu saadaati wala ifaadatul ahmadiya wala sunu góor gu baax gi di sunu wasila maulana xaaj malik nga yër fàkkaatu tulaabam ba ba gis la mu ci wax Maulana Ahmad Tidiane mbaa nga seet nasihatul qudsiya wala nga seet fatu rabani futuati rabaniya xool ko seetal jawaahirul maani moo ko digteel boppam Araasim bind wala nga seet boog rima góor njool fuuta <laughs> xam na gaa yaa ngoog gawar ku ci ne mën naa yorum réew Maulana Ahmad Tidiane haqiqatan mu ngi juddu bi ne bi amee mille cent cinquante mille cent cinquante bi gàddaay ga amee junne at ak téeméer ak juróom fukk ci la Cheikh Ahmed di Tijani juddu xam nga lu mu lu mu dajeel mawlidul xatmi seetal mawludul xat mi calcule ko mawludul xat mi daf lay jox mille cent cinquante mooy juddu ki fermi yónnentey ba wali yuy baatin yi wa wilaya dafa am wilayatu zahir ak yu baatin wilayatu baatin yi moo dale ci rasulullah yëm ci Cheikh Ahmad Tidiane wilayatu zahir yi mu nga dale ci maam Adama ba ila yawmal xiyaama que léeg-léeg nit ne lu tax ngeen ne Cheikh tijaan mooy xaatimu lawlu yaay kama ana jaddahu huwa xaaditul lan bi yaay tey ba tey waliyu yaa ngi am nga ko waliyu ñaari dégere la ñu dafa am waliyu civil ak waliyu militaire yu zaahir ak yu baatin yu civil yaa nga dale ci aadama ba ilaa yawmal qiyaam du dog waaye nag borom grade yu mu ngi xewe ci rasulullah yem ci Cheikh Ahmad Tidiane waaw seeta rek euh, mille cent cinquante nga bind mawlidul xatmi calcul ko moom la lay jox wala boog xasala mafxara ina wulida bi ayni mahdi kooku mu ngi firi tiitar bu rëy am na keroog ba Cheikh juddoo ca aynu mahdi soo ko calculé daf lay joxati moom itam nga gis ñaari adresse yooyu dëppoog Euh, at mi mu juddoo ñu adressé ko juróom-ñaari at laa am mokkal alxuraan du dëgg baraam waxuñu kañ la daal waaye juróom-ñaari at laa am mokkal alxuraan xam nga nag fu mu dalee ba siin ak ban at la waaye juróom-ñaari at yi ñuy dal ci la weex wattu alxuraan te it mu ko wattu ci ni ko sëriñ bi waxee léegi mi riwaayate naafi bil warsh ku ko jàngal Mouhamad Ibn Hamou Tijani yu la bu nekkoon ca dëkk ba bari woon ay taalibe lool Mouhamad boobu sëriñam Xeese la tuddoon u kaasa la dëkkoon Hervé bi gént na gis yàlla tari alxuraan ba mu teer yàlla ne ko noonu laa ko wàcce woon yokku la ko wàññi woo ko sëriñu kooku moo jàngal Cheikh ba mu wattu alxuraan daldi attaqué xam-xam vingt et un ans bi mu koy am téere yëpp jàng na ko fiq xadis tafsir bayaan naaw balaax lusul xaruud ilmu idab ak ilmu nujum di xale bu ndaw bu am ñaar fukki at ak benn sëriñam xool naa ko ba bés ne ko laa budd tudriku maqaama saacheli xam nga kañ lay doon waaye xale bi saacheli biir réew ñépp féete ñépp kaw maqaamaam di nga ko dab mu commencé nag di commencé di fëgg buntu yàlla yi jaar ci góor bi ñuy Seydi Tayib bi ci jaar ci Ahmadu Chaqal jóge ci jar ci Xavan lii yépp ñaar fukki atam ak juróom-ñaar ci la am mu door a génn nag dem tilmishan jàngale fa luy yàgg firi fa alxuraan lu bari commencé di frappé bunti maam yàlla baabu chamadi départ tilmishan jëm màkk gàddaay gi am 1186 1150 boole ci trente quelques années ci la Cheikh Ahmad Tidiane dem Makka wàcc Tunisie jóge fa jaar sow solo sow satu jóge fa dem Makka ci déwén sa ndax cent mille cent quatre-vingt-six la départ mu ngi àgg Makka mille cent quatre ci weeru Korité juróom-ñaari fan Korité la dugg Makka jamono ba muy traversé na Tunis boobu wali yu rëy nga fa woo xam ne jawaayul maa ne tuddul turam téere yi indi affaire bi tuddul siram waaye ku bëggoon cheikh la lool ca la dajee ñuy waxit nga moom la mujjee jëfanteel sëriñ boobu nee na ko làkk azama ma li bi am nga lu ëpp lu darajey xut bu xut bu xut bu samaan yi la muy am cheikh am na ko te booba amagul fanweeri at ñu bégale ko ngand yooyu nga xam ne nit yàlla lañu ñoo jëkk duufal cheikh bu xanaa booba ca màkk benn wëliyoŋ foog bu mag a mag bu bokk ci kubaaril alillahi yi bi seex ñëwee ba dal daf ci yónnee parce que yónni wëli yi bu wëli yi duggee ci dëkk rek dañ koy dal di xam ndax dañuy am ay melo ak i xet ak i mu yónnee ci xamal seex ne ko fii ma toog ci sama daraja bii kenn fekkuma ci waaye dinaa dee ren yow yaay yaay doon na li ma yoroon ci li ma yoroon ci mbuuti yàlla ak i may yépp yaa koy donn mu ngi ko ko wax ci ñaar fukki fan ci weeru tëbaski ci mille cent quatre-vingt-sept ci gàddaay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi it fa ko gisee wax ko loolu ne ko di nga romb fu góor mu sa yem mu door a départ nag de Medinatul Munawwara siyaare ji maamam ji tëdd joojule foofa la dajeeg rida samaani xutbu samaan euh, benn xutbu bu ñuy wax euh, zamaan daf ko ne Eh, dum li as toogal ma suub la gis naa la nga set wecc ku neex a suub nga àgg la seex ne ko jéggal ma rek dama am yitte yu ma bàyyi ci ginnaaw booba am na lu muy xeñtu te àggagu ca fa la wayaase nag jëm Misra dem daara Araqi jàngale fa lu baree bari booba Araqi réew ci réew mi waaye mujj na lu ko lënt mu laaj ko seex seex wax ko ko borom xam-xam yi ci Misra yi yëpp fekk si ko di leen laaj seen i lënt lënt toog na tilmisaan ci at moomule door fa déparé ci déwén sa muy 1188 ci la dajeeg Seydi Mohamed ibnu Mohamed Musla mi ma tuddoon léegi def ko muy imaam muy julli ci kanamam ca la dajeeg ca la digal nag Ali Arasimi mu liggéey jawaahirul maani ci ci ci digteem jóge na tilmisaan jëm ib abi sonkoon wasalaala mu ngi fa dem 1196 jóge tilmisaan ak Savala mille neuf mille cent quatre vingt dix neuf ñëw Faas euh, jëm Faas jóge Abdi Samxuun booba jamono mu ngi fa jóge ci juróom fukki fan ak juróom-ñaar ci gàmmu dugg Faas juróom benn fan ci gàmm rakki gàmm fa la ko yàlla ubbee nag ubbeem gu réy gi ñuy wax mu gisee maama mu ne ko daax wa zar kullama bi axasta sidaaj malik ne na wa baadama qaddamahu kurdiyu raa nabiya mustafa shak قدم كردي مدنين وبعد ما قدم كردي مدنين وبعد ما قدم كردي مدنين وبعد ما قدم كردي مدنين وبعد ما قدمه كردي مدنين وبعد ما قدمه كردي مدنين وبعد ما قدموا كردي مدنين وبعد ما قدموا كردي مدنين وبعد ما قدموا كردي رأى نبي مسترى السبيل وبعد ما قدموا كردي waaye ji kooku kat ko mu duuf de Sidi taala anhu nee na wa baadama qaddamahu ginnaaw ba nga xamee ne Mouhamadul Kurdi jox na Cheikh Ahmad Tidiane ca tarixa ba mu yoroon ndigal ne ko dee ko ma koy joxe raa la door gise bi aynay rahshi laa bil bashira bil bashri laa bil bashira ci la gisee rasulullah daf ko gis nag yàq fan ci yëg du nelaw du jeneer du gént daf ko gis ci jàkkaarloo xaaj Malik ne na raa ca la gisee nabi ya Mustapha Safiya lu ko nabi wax mu ne ko fatruk kulla ma bi axasta ata tafuusu kulla ma waata min xayri xalwatin wala ixtizali xaaji maa li def tanminul bayti ne subhaana rabbi daayimul kamaan bàyyil koo mos a jàpp ci moom ana amu rabbika wa anta waladi wa cheikhuka alabari kulla musmali maay sa baay maa la yar maay sa sëriñ jébbalal ku la mas a jox dara kenn du la ñaax kenn du tiitaru ci sa wet moo tax ndeysaan xalifa si abi bakrin si najlu xaj malik radiallahu taala anhu di wax naan rabba bila xalwatin ahabahu rabba bila xalwatin ahabahu bila xalwatin rabba bila xalwatin rabba ashaabahu bila xalwatin li ma ci jaaxal nag atastaxa atastaxaamu rabba atastaxaamu adhaabahu bila xalwa cheikh gis maamam ci bëti bëti bët yi sax ci boppam arabay wax loolu dañuy bañ nga gis defe gis gi bëtu xol la bëtu xol mën naa seen tëngéej fii nu toog mën naa seen ndar toog bëti nagi bët yii nga xam ne boo ko xoolee dende ko it du jeexal Dakar ci la Maulana Ahmed Tidiane déju gis maamam wax na wax bu rëy nee ci lu dul nelaw lu jafeñ la laa yanaaluhu kulla waxidin du ku ne mën na koo am ndax wa doolahu miata alfi ijaabin déglu leen bu baax li may wax diggante jullit bu ne ak rasulullahi pour war koo mën a gis ci lu dul nelaw gis boo xam ne mën nga caa jële joxe lu jariñ waxuñu gis boo xam ne mën nga caa jëriñ lu yem ci yow mën nga caa jëlee njariñ lu yem ci yow mais gis boo xam ne mën nga caa jëlee loo toxal joxe ko joxe ga wër dafa jafeñ ndax li tax mu jafeñ sa digganteeg moom ñaari téeméeri junne kiiraay ngi ci ak ñeen fukki junne ak juróom-ñaari maqaama ginnaaw loolu am na juróom-ñeenti téeméeri junne ak juróom-ñeent fukk yoo xam ne yii eh, diggante maqaama bu nekk ak moroomam la umahaatu miatu alfi maqamin diggante taatu garab gi nga xam ne bu doon garab wa ak charia nekk na téeméeri junney maqaama nee na nag fa man lam yaqta ku mënul a dagg haadi maqaamaati kulliha maqaama yi yépp ku ko mënul a traversé laa yuslihu al aqasu minhu boo ko weddee nag ma ne unsur buxyatul mustafidi na nga ko seet numéro 130 demal ci buxyatul mustafidi nga seet numéro 130 mu gidde la ba nga gis ne Cheikh Ahmed Tidiane kenn du moom mu ngi jóge samxon le 17 weeru gàmm ak faas ci juróom benn fan ci rakki gàmm abu rabia moo ko dogale muy sultaan bi ismaila doon wax di maami hadan daani mujj na dugg ci tariqa bi ci ndigali rasulullah yi nag xayatul lamaani na nga ko seet numéro cinquante cinq wax na ne nebee ko jox ndigal na na jël tariqa bi maami xasande daan na wax cheikh wan ma wax ma wan ma rasulullah ci jig cheikh ne ko mënulu mu sonal ko ci torop ba cheikh mënatu koo gànt mu ne ko utal place bu yaa bu féex bu fa dara ne lu demee ni lal wala wala wala wala chaise wala na set wecc te laab nga sol yëre yu laab cheikh jox ko benn tur ko sikkër ko ne ba mu ko sikkaree ba xam ne anwaaru anwaaru Muhammad yaa ngi koy dëgmal si fit wi antanatu ko mu oo cheikh ne ko dama bëggoon nga wettali ma cheikh ne ko loo ma ñaan ma defal la ko cheikh toog ci wetam ba leeri na bi na dareet ci néeg bi mu ne wëlbit na dal xam giir bu yàgg nee na bi ma xeexee maa ngi fekk cheikh mi ngi tolloog sama wenn ci sama benn man laa baasa bul tiit bul tiit mu ne ko ndax am deñ di ma wax ne mënu la ma koo dékku may sikki sàkka waaye wóor na ma ne mënuma ko dékku Cheikh Abakou mu jógaat dem moo di moo moo ko dogale nag dalal ko kër gi mu ko dalal am na passage bu ci si Cissé def démb bi Cheikh di xalaat ndax def ale lu nguur wala lu leew la góor gi xam ko ne ko kër la koo xam ne daf ma leew gouvernement bi moom ko du lu ñu jële it ci baadoon sama ndeyee dee ma doon na ko ci moom waaye nag seex déey na nit seex toog na ak moom ci loolu waaye déey na ku ko jegeñ ne ko li ma góor gi wax dal na sax sama xel waaye li tax ma toog fi sama maama na naa fi toog waaye ci sarti nag naa laaj kuluwaaye kër gi lan lay war a fay par mois bu weer dee nga ut lu toll noonu ci mburu sarax ko miskin yi noonu la fa seex mujjee dëkk la fa seex mujjee loolu la fa seex mujjee dëkke ba ndeysaan suñ borom oo ko weeru koor ba sab ci yoor yoor mu julli wird wasifa def waxafam lawraatam yépp yéeg ci lal bi xëcc mbàjj mi tëdd nelaw ruuga dem bar moo tax ñu ne wa iina maata naa ñii ne suusaani ñii ne tijaani maata imaamu aarif rabbaani calculal maata limaamu aarif rabbaani daf lay jox juste at mi cheikh ahmad tidiane génne àddina gaa yi kii li Sidi Baraam wax ci moom mooy li am ku ko yàlla tette ba teg ko ci sa loxo war ngaa sant sa borom te it nga la man darbu masal bi mu def daan naa ko def daan wax ne ku yor libidoor xool sa loxo ba xam ne libidoor a ci nekk nga romb ba fu ñuy giiroo përëm nga ne sa loxo ci biir përëm ma sarax ba la nga la coon ñu okk la nga génne waale loxo bay nàcceeg përëmas lëf sax perte nga waxuma ba ci génneeg loxo yi neen wurusu ngalam la leen yàlla jox yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla moomale bi ormati rasulillahi góor ñeeg jigéen ñi yàlla yàlla def dëgg-dëgg tijaan yi bi ormati sayyidil wujudi man de dégg naa ci alaaji Abdul Aziz si xalifa bu baax bi mu ne mas naa duggee Ndakaaru dem Saint-Louis seeti Seydi Abubakar si nuyoo ba saxaar accès sangu ne góor gi kat soxla bi ma yëkkati benn rek la damay dellu saxaari ngoon suñ Babacar ne ko lan la mu ne ko dama bëggoon nga ñaanal ma siit ma doon taalibe Tijaan sëriñ Mbay ree na ko yow de la ma daloon a la dal man de dugge naa ndar gii nga wàcc wàcc ndakaaru gole nga dugge fekk fa sa baay Alaaji Malik ne ko dama bëggoon papa nga ñaanal ma ma doon Tijaan piir lool dee la dal si waaye la ma sa baay waxoon laa lay wax xam nga lu ma sa baay waxoon ba ma ko waxee mu ne mu ne daf ma ne tarixa bi amul saarit lépp la ñuy lekk saarit mooy lu ñuy andi tuuri mooy ngub mu fanaan fas wi yëy lii lii rot ci saw mi lii rot ci neefare ji ñu di ko andi tar tariqa bi amu ko lépp la ñuy ramasse tabal àjjana yàlla ñu yàlla boole ci biir suuf bismillahi rahmaani rahim لإجرة عذن المختار آم خمض عذن المختار شرفي رجبي لأبسد الحامل الفلفل سيدنا وظل لا يبقى نبيك معدود الملال يوتد عيونا وجهولنا جاذبا ركبا الذي بعرق الركب باء ويا رجلا في أربع الرنم bi yónnee yónnent bi at mu jëkk ñaar ñu naan du dox du sotti ñu commencé di néewal doole ñi ciy dugg ñii ñu di leen dóor ni ngeen seetaane film yi ñii ñu di leen jaaxaanal di leen teg xeer ñii ñu di leen lakk pour ñu dellu ginnaaw Moustapha nag mucc na ci ngir ñaar imaayallaahi imaayatullaahi ak Ali ibn Abi Talib rakkam jooju nga xam ne ñépp ko wegoon rawatina nag bi bàyyi bu bi jébbaloo mu ne côté bii de dégg naa fi réew moo xam ne ku ko ilif nanguwul kenn néewal doole kenn ku fa ne ci gëm la mu gëm di ko topp lu tere gaa ngeen làqu ji fa si daaj Malick ne weeru ñox rajab la ñu ci cinquième année ci islam jëm fu ñuy wax Habsa booba chef d'état bi asxamatu la tudd ñu ne gaa yi seetante ba d'accord li tax ashaaba rasulillahi nabi daan na wax ne sama saaba yi ñiy ñëw ba ila yawm al qiyaami kenn mënula la seen loos waxuma ak seen tànk lu jafeñ lañu ñu defoon moo juddoo fekk fa baax yàlla mën ne la fa gan koo bokkal juddu bokk moom xeet ak neen mu dugal la ci loo xamul nga doyloo ko muy dem ak yow beneen la toxul bàyyi fi sa kër taxul bàyyi fi say tool toxul bàyyi fi sa sa say bien te fa nga jëm xamul la fa kenn ñu nangu kenn mu leen a def te rëy na nañu si Abi Bakri Siddiqi moom la ñu gën a naw sax ndax njol màkk bi muy génn màkk génn ko yomb na booba amu fa jabar ju mu ju mu dëkkoo Xadijatu dee na ñu may ko jabaru ñaareel te jotagu ci ndax si doomi si de bi bikrin lañ ko may juróom-ñaari at la am mu dencal ko ko ñaari at mu ngi ko ko jébbale medinatul munawwara moo tax ñuy werante mook soxna si ku ci ñaareel kële dañ ko mayee ci ngeeg kii ñu may ko ci njànk ki ñu may ci ngeeg day dal di mën a sëy rek waaye abi bakrin booba nabi amul jabar ju mu dëkkoo ci makka booba ndeyam dundutul ci makka booba bàyyam nekkul di dund ci makka amu fa génn giléem gu moom nag amu fa benn tooli tàndarma amu fa benn opération bitik si de bibikrin booba gileem yoo dab la ci ëpp moo ko moom kon ba wëlbati ko am na fa opération jabaram a ngi ci wetam yaayam a ngi ci wetam bàyyam a ngi ci wetam ba jabar ju ëmbaa ngi fekk doom juy door a fex waaye def ni njool màkk tànk boo sulqi ma suul ko te fa mu jëm amu fa kenn ku mu xam moo tax suñ borom ba muy wax ñoom la njëkk adresse daf ne lil fuqaraa il muhajirina lazina uxrijoo min diyaarihim wa amwaalihim yabtaxuna fadlan min allahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulahu ne billahi ulayka musadiqun waaye woy gaa yi leen dogale gan koo xamul kañ lay ñibbi muy ndewaale jabar ak doom ak ñaari surg te nga accueillir ko xamal la dara lu sew ku ku foor la bi yàlla taggee gaa yi tax gaa yi toxu ñoom la ci teg daf ne wala si ne tubu daara wali maana min qablihim ñoom it yuhibbuuna man haajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim haajatan mimmaa uutuu wa yusirruuna alaa anfusihim walaw kaana bihim khasaasa wa man yuuqa shuhha nafsihi fa ulaa'ika humul muflihuun gaa yi gàddi gaa yi gàddaay xaaj Malick ne tawajjuhu dëkkmal nañu li najaasi ca Xabs ñu ne fu ñu jaar te màkk di màkk di dun ardu ijaas yëpp dun la fële fële fële fële branfa dem traversé géej mu ne xam naa fu ñuy jaar tefes gu ñëw soxay ba tefes gu ndaw la guñ daan mbaale fala gaa yi joxante rendez-vous daje ku nekku ci sës lëf ba mu mat libidoor ba mu mat libidoor ñu jàpp libidoor booba feye ko benn kanoon benn waay bu fi jaaroon du yóbbu marchandise ci la ñu dugg ba leen màkk yégee takk na ñu dawal ba ak si fekk gaal gi lar ñu ricc Seydi Haaji Malik ne tawajjaho dëkkmal nañu li Najaashi yi jëm Najaash Habza ñu ne ñaata lañu mu ne xam naa chiffre bu ba wa yaa ba deux la yaa dix la booleel douze julan ci góor jigéen ànduñ ci woon mu ne xakkañ ñaata la fi arba rulmi ak ñaa ak ñeenti jigéen ñoo ànd ak ñoom ñoom na ci ñeent ñu yóbbaale seen jabar Ousmane Cala euh, abu abu Salmata Cala ak ñuy ñeenti jigéen ak fukk góor ak ñaar ñoo départ dem dégg naa fii keroog gaa yi di wax naan innamal mu'minuuna ixwa faslihu bayna axawaykum wattaqu turhamuun dëgg la jullit jullitay mbokkam al aaya di li muy jegeño jegeño bokk ñu lu ñu dox innamal mu'minuuna ixwa waxi boppam la faslihu bayna axwaykum waxi boppam la wattaqullaha waxi boppam la la'allakum turhamuuna waxi boppam la ñoo si soo rappay bokk ñu lu ñuy dox innamal mu'minuuna ixwa xamle la faslihu bayna axwaykum santaane la wattaqullaha tëkku la la'allakum turhamuuna dige la ma ne innamal mu'minuuna ixwatun xamle la borom xam-xam a ngi xamle dégg loo war faslihu bayna axwaykum borom baat santaane nag gaaw leen ci wattaqullaha borom doole tëkku na tiit leen laalakum turhamuuna góor gu dul jeexal digée na yaakaar leen uxwatu diini aqwa min uxwati tiini wa nazar mbokkuk diina moo a wóor mbokkuk deret ak mbokkuk meen gisal ma jox la benn exemple bu sa bàyyi dee yéefar nga di jullit mbokk ga dog na du ngeen donnante boo dee jullit sa bàyyi di yé soo dee soo dee yéefar sa bàyyi di jullit mbokk ga dog na du ngeen di du ngeen donnante di soo dee jàmbur ma di jàmbur ma takkala ñu donnante te bokkunu dara kon mbokk ga lee gën a dëgër gi nga xam ne euh, euh, ndonante yi suñu bokkeek suñu bokkul du dàqu benn solo ngi sax bu sew ñaari doom yu bokk ndee baay saqiqa saqiqaani yatawaarishaani dañuy donnante su fekkee amul loo xam ne lii dañ koy wax uj bu irmaan dafa am uj bu noqsaan ak uj bu irmaan uj bu noqsaan moo jëlale ci paar bi nga waroon a am puus la ba nga am lu gën a yées loolu irmaan nag mooy dootoo faf am ñaar ñu bokk ndee baay te mënuñoo donnante sharia tax mooy ñaar ñoo xam ne kenn ku ci bi ngay juddu juddu woo ci buum benn waay bu am doom ci ndaw te takku ko mu feral mu amaat te doom te takku ko ñaari xale yooyu duñu mën a doonante li ñuy bokk bokk ndey ak baay ndax sharia lañuy gestu mu ngi mel ni tey nit ku di jullit di liggéey di góorgóorlu di liggéey di góorlu ba xëy muurti su dee doo ko doon na yow doomam waaye ñu ngi lay aaye fi mu muurteeg léegi waaye la mu doon dajale bi mu doonee jullit danga koy doon sariya da la koy waaw sew sew la di demal moom waaw moom jullit la woon di doon jullit di doon jullit ba xëy murti nekk yéefar murtada daal di nekk yéefar dootoo leen doon lante mais ñàkk doon gi mu ngi yem ci fi mu murtee ak fi mu dee waaye ba mu doonee jullit la mu faggu woon ba bi mu murtee dañ cay donn kon inama moom ne ne xwa aslihu bayna aqwaykum imaamu Junaydi lan nañ ko ma aqwa laaj nañ ko luy mbokk mu ne fi aqiqatin huwa anta ila wa annahu shaxsun xayruk ak jaxasoo mbokk piir piir mooy yow mu ne yow mooy yow waaye nag ci dëgg-dëgg da di jeneen jëmaati xare ci yow dafa am sabaq am xulla am oqwa xullatoo gën a sori xaritantoo bu taqe ba taq tëra deñ day jurug mbokkoo mbokkoo bu tëra deñ day jur day jur ak ak bëggante xulla moo tax kilifa gi li mu wax léegi di dëgg lii liimaan dafa am solo gëm wa basir alladina amanu bi anna lahum janna anna lahum rakla dañ ko asar sala bee ci indi baagi tajri min tahtiha al-nar wa aswaju mutahara la wax foofu dégalal ma ñi gëm yàlla dañ koy gëm nabi dañ koy dëggal amano bu jëmee ci yàlla gëm la bu jëmee ci nabi dëggal la gëm na yàllaay buur dëggal na bi na yàllaa ko yónni li mu wax na yónnitu bee ko wax yàlla ne na bégalal ma ñooñu ci kër gu dul ràpp mukk ñu dëkk ko te ñu dee mukk dinaa leen fa may ay jabar nag jabar yooyu day wuteeg seeni jabar moo tax euh, baraam bu baax bi sànq àjjana dafa dafa dafa foor te neex ba loo dégg ne mën a ci ay bu nit war nga cee sonn c'est rek wa aswaajun mutahhara jabar yu laat laat ñett la laat bu daayir ak laabu baatin ak baatini baatin laabu daayir ay jabar lañu yoo xam ne du ñu ñaq du ñu am kawari poqataan du ñu am ñandaxi du ñu am ñu am tër dañuy koo kookoy laabu saayir laabu baatin bi du ñu gis reegal du ñu wasit du ñu génn tànk du ñu tuur ndox bu baatini baatin bi duñu nag ku dul seen jëkkër gëmuñu ku dul yàlla waa soo jur mu taxar te wahum fiha xaalidun mu ngi mel ni rek seen góor gu baax ngiñ doon waxtaan léegi Maulana Abil Abbas Ahmad Tidiane yi xam nga ne barxam bi ku moom ba mu wax la jawxaa ba kamal pire nga xam ne loolu googu kukk ñëpp mënu cee rab déedéet googu kukk ñëpp mënu cee rab moom moom ndañ rab yëpp amu ko boobu saaj saajkat yi mënuñu koo saaj setal ñetti ayni yi ci euh, euh, jawharatul kamal allahumma salli wa ala ayni rahmati rabbaniya ala ayni alxaq ala salaati alxaq bi alxaq ndeysaan séex dafa am ko ko posé question ci béyte aqiqa mu ne ko wa bilxaq wa bilxaqi alxaqi tara xaqiqatahu wa bilxaqi la bilxaqi ajaba chundi nga gis allahuma salli wa sallim ala ayn al xaq am na ñetti ayn am ñetti nuur bu ci nekk allahuma ku uuf allahuma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniya nga dem ba mu yàgg nga ne ala ayni al xaqi ala talat al xaqi bil xaqi mu am nuuru lakwaani am nuuri kalaame am nuuri mutalsam nuuri mutalsam kenn du ko laal du yëfi bu nekk tawajjoo dëgmal nañu gor yaa ngoog sa yaa ngoog gàddaay googu li ñuy néew néew point bu rëy la def ci l'islam parce que signalé na waa Makka ne ñii li ñu nekk ñor na leen ñor na leen ba mu jaral génn seen dëkk ñor na leen ba bàyyi jabar ñor na leen ba mu jaral leen wacca seen i tool loolu jël na seen fit ne ñii kat ku yóbbu bañ leen a dogalee te parce que li ñu ne dëgg li ci ñoom te douze personnes rek lañu yu ànd ak ñeenti jigéen Haji Malick ne na tawajjoo dëgmal nañu ñu ne moo si fu ñu jëm mu ne leen a jaasi Seydi Abubakar sax jot naa dem dañu passé place am démb ni a ko wàññi xaaris a ko wàññi dafa dajeeg moom muy torote mu ne ko foo jëm mu ne ko fu ma raweeg sama diina ji rek mu ne ko yow ñiy génn dëkk bokku la ci juddu bu toll ni yow di capitalisme tabe di dimbali nit ñi doo ci bokk moo ko retourné delloo ko waaye fukk yooyu ak ñaar dem nañu ba àgg ci réew ma Sidaaji Malick nee na ba ñu àggee niñ leen dalale xam naa ko nañu jëfanteeg ñoom it xam naa ko ñu ne chi naka la nan la mu ne lan balaa guddi mu wéy waaw waaw way leen

na leen wóor ne antum ina isin suyum wa tayru charri lam yadmi ay gan ñëw na fi de ñu nga jóge màkkatal mukarama nee nañu dañu gàddaa yi ngir dégg sek lewet ak mën a uufaate mu ne xaama mu ne xaama ñu dab leen ci yoon bi de waaye bu ñu xasee jéggi territoire bi ba dugg ci sama suuf day piccam ay mun naaw tiim leen ma daaneel ko la tajidanna asada naasa adaawa lilladina amanu la laam ngi xasmu la noon ngi la yàgg na wëj daan nag foo ko ci arab du nuyu seen rek gis ko fa nga liiñ ba tàyyi da ngay liiñ door koo jot yàlla ne na Moustapha boo làmbaatoo xeet yépp ba ñu daj te duñu jullit daa fekk ki ci gën a bañ jullit di yahut yahut a gën a bañ jullit ab nasaraan moo ko gën a bañ sax mushrikiina yi ñoo leen deesee nag la tajidanna ازد الناس عداوه للذين ñi gën a bañ jullit te duñu jullit ñooy yahud yeeg musrikin yi waaye nag boo tollu ne di seet ñi gën a bëgg jullit te duñu jullit mooy ñii ma lay bëgg a wax wala tajidanna aksaduhum mawadatan aqrabahum li lilladina qaalu anna nashara saalika bi anna minhum qishishina wa ru'baan wa annahum la yastakbiruna daa leen fekk boo làmbaatoo ñi dul jullit daa fekk ñi ci gën a bëgg jullit di tubaab bi nasara li koy yóbbee loolu mooy dañu am ay qishishina ak ruhbaan ay fóore ki jàng ak nag am nañu jikko boo xam ne laaj tëkk biroo na du ñu rëylu xàq ci dëgg bu ñu gisee dëgg du ñu rëy waa jee taxoon nag ñu di ko wax wa isa samiu ma unsila ala rasuli tara ahyunum tafiddu min adami ma arafu min alxaq najaas yi fat leen na leen bu ngeen duggee ci suuf si lu yàgg yàgg yàgg yàgg piccam ay dootul naaw tiim leen te daaneelu ma ko ñu dem fa ragal